alayhi salaatu wassalaam ba'da a'uudu billahi mina shaytaani rajiim qul haadihi sabiilii ad'uu ila allah ala basiiratin ana wa man ittaba'anii wa subhaana allahi wa maa ana minal mushrikiin suñu boroom tabaaraka wa ta'aala di wax ci laaya téeméer bi ak juróom ñett mu ne qul mu ngay waaja tëj saar ba nag mu ne qul waxal yow yonent bi alayhi salaatu wassalaam haadaa lii de di alquraan ji qul haadihi lii nii de muy yoon wi nga xam ne muy siraatal mustaqiim lii de sabiili mooy samaw yoon wax leen ne gis ngeen nettali yii may nettali ci alquraan ak alquraan jii nga xamante ne nii mooy li nga xamante ne moom la ma boroom di jox yoon wi nii haadihi lii de sabiili sama woote gii lii may woote lii de mooy li nga xamante ni sabiili mooy sama yoon de adu ilallah wootew ma jëme ci kenn nag damay woote jëme ilallah ci boroom bi tabaaraka wa taala ala basira teg ci li nga xam ne mooy clairvoyance ci xam-xam boo xam ne day leer nañ bu may jëlee ci wahyu bi nga xam ne moom la ma sama boroom tabaaraka wa taala di jox ana man sayyidina Muhammad alayhi salaatu wassalaam lii de laay woote jëmee ana man wa man ittaba'ani ak koo xam ne ku ma topp nga rek ci lii nga mën a woote jëme ne kon nag mbir maa ngoongu ndaw sharaf allahu akbar ndaw teraanga yonent bi alayhi salaatu wassalaam yow nga nekk di woote li nga xamante ne nii ki gën ci mbindeefu yàlla yi alayhi salaatu wassalaam ci la doon woote jëme lool moo tax wallahi al ulama kenn du seen mu kenn manu leen a dab ñi nga xam ne ñooy al ulama al amilin almuxlisiina li rabbihim azza wa jal boroom xam-xam yi nga xam ne ñoom ñooy gëm seen boroom daldi sellal am xam-xam ngir boroom bi di leeral jaam yi li nga xamante ne moom la fi seen yonent ne woon alayhi salaatu wassalaam kon mu ne daal ci lii lay woote ana man wa man ittabaani ak képp koo xam ne ku ma topp nga rekk mooy lii de moom booy woote ci lii nga war a woote waaye woote nit ñi ba ñëw nga wan leen seen bopp ne yàlla new fi loolu xam nga ne aar loolu de moom moom sikk gu rëy ngoog loolu ak ŋàññ la wa naarun ta safara wa shanaar wa subhaanallah suñu borom ne gàcc ngaalaamaa borom bi tabaraka wa taala wa maa anataman nekkuma sayyidina muhammad alayhi salatu wassalaam minal mushrikiina bokkuma ci ñiy bokkaale de wa maa arsalna min qablika suñu borom ne wa maa arsalna te yónniwuñu min qablika lu jiitu woon illaa lu dul ay góor nuuhi ilayhim yoo xam ne dañ doon wax yu ci ñoom min ahlil qura ci way dëkk yi mooy dëkk yu mag yi falaa doon alhamdulillah ñoom ca ñoom lañ doon bokk ma yónni leen ña nga xamante ne nii ay ndaw afalam yasiru mu waa Quraysh ñii di la weddi ndax ñoom doxuñu daal daal di voyages yi fil ardi ci suuf fa yanzuru ba bu ko defee dinañu gis kayfa na la nekke kayfa kaana naka la mujjee woon tanan la nekke aqibatu mujjeeluk al mujjanteeluk alladina gaay nga xamante ne ni min qablihim ñoo leen jiitu woon ci kéeféer gi ak di weddi yonente yenan lañu mujjee alayhimu salaatu wassalaam wala daaru alaaxira te dëgg-dëgg gu mu gu mu jéego de kër gu mujj ga xayrun moo gën lilladiina taqaw waaye ñeel ñi ragal yàlla ndax kër googu moom gënul pour ñëpp de yawmal qiyaam gënul ngir ñëpp xam nga ne mos ka xam ne day ñëw war a dem safara kooku moom yawmal qiyaam gënul ci moom moo tax mu ne kon moo gën waaye ngir ñan mu ne lilladiina taqaw ñeel ñi nga xam ne ñooy moytu tey ragal seen borom tabaaraka wa taala afalaa taqilun moo gaa yi xanaa ñoom yéefér yi dañ doon xalaat hatta idastay asar rusul lii mooy arsalnaa min qablika illaa rijaalan nuuhi ilayhim min ahlil quraa masumaa yónni lu la jiitu lu dul ay góor yoo xamante ne alayhimu salaatu wasalaam dama leen doon wax yu leen déey ci ñu bokkoon ci waay ñi nga xamante ne nii mooy dëkk yo dee léegi hatta idas tay asar rusul yonent yi alayhimu salaatu wasalaam ne fa di leen woo hatta ba ni nga xamante ne nii istay asar rusul ci la yonent yoo sama yonent yoo yële ndaw yoo yële alayhimu salaatu wasalaam daal di daal daal di désespéré wu ci ci ngëmug gaa yi jàpp xam ne borom bi wan leen lu leer luy wan ne ñii ñoom doonuñ gëm comme li mu waxoon Seydina Nuh wa zannu waaye tamit ñu am loo xam ne yaqin gu leer annahum kana ñoom de qad kudibu daal nañ leen weddi li nga xam ne moom la leen borom bi tabaaraka wa taala yónni comme liñ la waxoon Seydina Nuh ndax borom bee na ko alayhi salaam innahu lan yu'mina min qawmika illaa man qad aaman ne ko dëgg-dëgg dootul gëm ci sa ñoñ yi lu dul ñi jot kon loolu la xat wa zannu mooy ñu am lu leer nañ moo yaqiin annahum kana ñoom de yonent yooyule alayhimu salaatu wassalaam qad kudibu dëgg-dëgg weddi nañ leen bu boobaa nag jaahum ci la leen di dikke nasruna li nga xam ne mooy sama ndimbal gi ma leen digoon mooy rëq ndigg ñi nga xam ne ñoo ñi nga xam ne ñooy yéeféer yi fa nujji ya ñu daal di muccal man na nashaa'u ku ñu soob ci ñoom tamoo ña nga xam ne ñoo gëmoon wala yuraddu ta nag du delloo ba su naa suñu mbugal bu agsee laa ilaaha delloo mbugal mi ma leen di dóor ñoom yéeféer yi anil qawmil mujrimiina wu delloo ko daal di koy repousser pousser ko ba du dal nit ñi nga xamante ne ñoñ ña nga xam ne way joom mu ñaa jaamu am na ci boroom xam-xam yi ñu ne hatta ida tay asar rusul ba yonent yi alayhimu salaatu wasalaam daal di désespéré wu daal di xam ne ñii moom dootuñu leen gëm quoi façon Abu Lahab kii comme ñu mel noonu quoi wa dhannu annahum qad kudibu ñu ne loolu mooy seen ñoñ ña ña nga xam ne ñoom lañ doon bugal ca yonent yi fi jaaroon mooy seen ñoñ ya léegi nag comme que ñoom yàgg nañoo weddi seen yonent ya alayhimu salaatu wassalaam te dig ba mu leen doon dig naan leen bu ngeen weddee seen borom sama borom kan mu ngi leen di tëkkoo ay mbugal ñoom gisuñu lool ñu jàpp wa zannu ñu am njort ñoom yéefér yoo yële annahum kene daal si yonent yi kat kudi bu weddi nañ leen mooy ne lañ doon wax demewul noonu quoi ban mbugal a fi ñëw boobu ba léegi mu ñuy tëkku te gisuñu dara suñu boroom nag ne ca booba ci la leen di dikkee nasruna suñu ndimbal dimbali sama yonent ca kaw noon yi kon nag suñu boroom ne ci laay bu mujj wi mu ne la kaana dëgg laqad kaana dëgg-dëgg nekk na fii qasasihim ci nettalib seydinaa yaqub yaqub seydinaa yuusuf mi alayhi salaatu wassalaam saabak mbokkam yi ibratun li nga xamante ne am njàngat mu rëy rëy rëy mu nekk ay leçon yu baree bari da solo moo ci ne de waaye ñeel ñan li ulil albaab ñeel ñi nga xamante ne ñooy boroom sel xel yu sell yi te daal di te baax te nga xam ne benn taq-taqu shirk ak li nga xamante ne nii mooy bokkaale borom bi tabaraka wa taala traversé wu ko ñoom de moom nettali bii daa nekk ay njàngat njàngat la mu rëy rëy rëy ngir borom xel xel yu leer yi ta baax maakaana suñu boroom nag ne maakaana hadithan yuftara bu kenn nag maakaana masola nekk ci alquran ji ak wahyu yi may yónni sama yonent yi alayhimu rawatina ci alquran gi hadithan amu fi benn nettali boo xamante ne nii yuftara boo xam ne dañ koo sos de Allah haasha mooy amul benn boo xam ne dañ koo sos de déedéet ni mu deme nii noonu la deme nii la ko borom bi tabaraka wa taala nettalee de moo tax képp koo dégg ñu ne la sëriñ la wala boroom xam-xam la mu naan la nettali yi nekk ci alquran moom obligé wul nekk dëgg lool borom bi da koy nettali ngir nit ñi baax kooku moom ak fu ngeen ko man di teg kooku moom waxam jooju yéeféer la parce yu mel noonu di wax loolu du ñu xamul ku xam la kon nag kooku noonu mooy kooku moom moom moom de toute façon loolu moom day génneel ci diine ne alxuraan li fi nekk nettali yi obligé wul tam moo ko xam la parce que moom ci boppam dañoo jàpp ne ab cheikh la moom mu jàpp ko boppam foog ne fii mu ne kooku moo ko tey voilà te gis na aay yi nee na sax da leen a kooku moo ko tey kon nag mbir mi loolu la de maakaana masula nekk hadiisan benn nettali ci alquran bi yuftara boo xam ne nañ koo sos walakin waaye li am ba des mooy tasdiqal ladhi bayna yaday nettali bu ñëw day ñëw di dëggal li nga xamante ne nii mooy ba ko jiitu woon mooy ndax lépp min mishkatin wahida ñoom ñoo bokk ci li nga xamante ne nii ñoom ñoo bokk fuñ jóge waaye walakin waaye moom ne tey lekk ci alquran dafa loo xam ne tasdiqan ladhi bayna yaday di dëggal li nga xam ne moo ko fu jiitu woon ci ay téere ci ko ay tawraat ay zabuur ak injiil la nga xam ne dafa nekk dafa ñëw di ko dëppoo di ko dëggal ndax borom bi leen wàcce benn la léegi nag mu ne wa tafsiila kulli shay waaye dafa ñëw di teqali amul dara loo xamante ne lu dul alquran daal dina koy leeral mooy corpus bi mooy li nga xam ne notice u àddina bi mooy alquran bu ñu bëggee mën a suñu dundu àddina fii daal di jag suñuy mbir daal di jaar yoon foog ñu daal di dellu ci alquran bu ñu bëggee régler problème u àddina bi ci alquran la ñuy jaar moo tax suñu boroom ne wa tafsila kulli shay day ñëw di takkale amul dara nag génnu ci wa hudan te njub bi kese la wa rahmatan njër mën ay kese la waaye ngir ñan li qawmin ñeel ñin ña nga xamante ne nii yu'minuuna ñoo gëm seen borom yu'minuuna ñoo gëm alquran yu'minuuna